baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wallaati yaatiina alfaaxishata min nisaaikum fastashhiduu calayhinna arbacatan minkum fain shahiduu fa amsikuuhunna fi lbuyuuti xataa yatawafaahunna almawtu aw yajcal allahu lahunna sabiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fukki ak juróom mu ne wallaati kàntaa soxna yi nga xamante ne nii yaatiina alfaaxisha ñoom ñooy dukkeelu ñaaw la di njaaloo min nisaa'ikum te bokk ci seen soxna yi fastashidu ni ngeen di def mooy na ngeen ut ay seede alayhinna ci yu leen waral ut seede yoo xamante ne contre ñoom yoo xam ne añoom man nañoo seede du da ngay utib seede rek boo xam ne day ñëw di wax lu ko neex boo xamante ne fexe leen a am ar mooy fastashhidu alayhinna arba'atan minkum na ngeen fexe am ñeenti guur yoo xam ne man nañoo seede te la ñuy wax dëgg na seen boroom rek lañ ci seet kene ñoom gis nañ soxna si di njaaloo fa in shahidu bu dee ne dañoo seede loole le fa amsikuhunna fil buyut na ngeen jàpp jigéen ñoo ñële na ngeen leen tëj ci kër yi mooy bu ñu génneti xatta ba kera yatawaffahunna allah fa xatta yatawaffahunna al mawt ba ni nga xam ne ci la leen dee di dikkale aw yaj'al allahu lahunna sabila wala borom bi tabaaraka wa taala daal di leen defal li nga xamante ne nii utal leen aw yoon mooy aw àtte boo xamante ne nii nañ leen denc <clears throat> daal di leen denc jàpp leen ba ni nga xam ne mooy ci la leen dee di dikkal wala balaa loolu borom bi dina indi yeneen i àtte yoo xamante ne mooy statut di leeral li nga xam ne foofu nee na lañ leen war a def loolu nag aw ñëw na mooy li nga xamante ne nii. bi nga xam ne ci la suuratu nuur bi mu wàccee ci loolu doon wax pen yi nan lay demee ci ku njaaloog yoo yële comme ni nga xamante ne ni noonee la ko al imaam muslim ibnu al hajjaaj al qushayri yi an-naysaabuuri yu rahmatullahi alayhi solo mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la ñëw xadiis bi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane xudu anni xudu anni qad ja'ala allahu lahunna sabiila dane xudu anni gaaw leen yéen saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen gaaw leen ngeen ñëw jël ci man jël leen ci man boroom bi tabaaraka wa taala de def utal na leen yoon mooy indi na àtte boo xamante ne mooy leeral dëgg-dëgg nan la ñi nga xam ne ñoo njaaloo te nekk ci sëy ñooñu nan lay demee te loolu moom la leeral ca suuratu nuur loolu fee jiitu woon nañu gisoon ko walillahi alhamdu wal minna mu ne walla daani alhamdulillah mu ne kàntaa ñaar ñi nga xamante ne nii yaati yaani ha ñoom ñoo dikke li nga xam ne mooy ñaawteef boobale di njaaloo muy ku góor ka nga xam ne moo njaaloo ak faam bi wala faam bi nga xam ne moom moo njaaloo <clears throat> ak ki nga xamante ne mooy benn waay minkum te ñu bokk ci yi ñoo yéen jullit ñi fa aaduhuma na ngeen leen teg ay daan mooy na ngeen leen lor nekk ñoo xamante ne ci ay duma temps yooyu nag liñ do bi mooy tombale ay daanaka ay dàll lañ la doon dóor ak yoo yële ak li nga xamante ne ay cari garab loolu lañ leen doon dóor am ñu ne fa azuhuma mooy na ngeen leen réprimander wax leen wax ju ñagas ba pare tegal leen ci loolu leen fa in taaba <clears throat> léegi nag bu dee ne tuub nañu ñoom ñaar waa aslaha ñu daal di yëwénal fa aridu anhuma na ngeen dummóoyu na ngeen leen yu ñoom ñaar mooy bu ñu tuubee daal da nekk nag di jëf-jëf yoo xam ne lépp léegi li ci ëpp yiiw la moom rek lañ gis ci ñoom bu leen leen na ngeen dummóoyu seen mbir na leen bàyyi bu leen nekkati nag fu nekk di leen ko fàttali naan yéen ñaar ñi waaye yéen yéen yéen yéen teroog rek lañ leen fi jàpp ngeen di njaaloo mu ne déedéen dana ngeen dumboo yu kon lor gi ngeen leen doon lor ndax ñoom tuub nañu inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekkoon na de te du dañ di nekk tawwaaba ki nga xam ne mooy aji nangu tuub te mooy delloo jaamam yi de rahima nekk koo xam ne aji yaatu yërmande la nag <clears throat> lii nii laayi ñaari laay yi yépp mooy ne mbir mi mujjeewul woon demee nii ndax suñu borom comme li mu wax hadis bi ñu gis sànq xudu anni wan anni naka noonu mooy <clears throat> yii mooy laata raj mi ak yooyu nga xam ne mooy nit gu dee daa sangewu ndaw soo xam ne wala waajoo xam ne dafa ma soon a sëy daal di njaaloo kooku moom dañ koy <clears throat> dañ koy raj mu wam faatu bu dee koo xamante ne nii moom masula sëy mooy ne ab jànq la wala koo xamante ne ab jeune la ab ab njege mbaa ab kii la boog ab ab <coughs> ab euh, la bu nekk ab bu nekk ci diggu dooleem wala daal mooy masur na voilà bu xasee masur te masula daal di njaaloo kooku moom dañ koy dóor lan li nga xamante ne nii mooy téeméeri yar dóor ko téeméeri yar wa taghribu am ak li nga xamante ne nii daal di koy exiler un an mooy denc ko jant bi laq ko jant bi un an loolu nag waxoon nañ ci àtte yooyu ba ñu tollee ci suuratu nuur walillahi alhamdu wal minna suñu boroom nag ne innama tawbatu dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy tuub <clears throat> delloosi alallahi bi nga xam ne moom de moom la boroom bi di si li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy jaamam yi mu ne innamaa dëgg-dëgg a taw daba tawbatu ala allah borom bi tabaaraka wa taala de moom ñi nga xam ne ñooñ lay delloosi te tamit di leen tegaat ci yoon ginnaaw ba ñu defee ay dëng dëng waaye di leen delloo ci boppam mooy ñooñu ñan la ko defaral <clears throat> te loolu ñan la ko waajalal daal di leen koy jagleel mooy lilladiina ñeel na gaa yi nga xamante ne nii ya'maluuna su'a <clears throat> léegi nag ñooy ñi nga xam ne dañuy def li nga xamante ne mooy bàkkaar bi jahaala te fekk ñoom bañ koy def mooy dañoo nekkoon ci loo xamante ne nii ñoom dañoo réeroon peut-être xamuñ woon ne lii nii ñuy def bàkkaar la ñoo ñooñu summa ginnaaw ga yatuubu nañu daal di tuub min qarib ak ci li nga xam ñu daal di tuub ci lu jege gannaaw ba ñu xamee ne ah lii ñu def kat waruñu ko woon def de suñu boroom tabaraka wa taala daal di leen jéggal ndax li nga xamante ne nii ñàkk xam gi ñu xamul woon te bi ñu xamee ne ah lii de moom ñu def mooy waru leen de mooy ne ca saase lañu delloo ci seen boroom tabaaraka wa taala dellu ni mu gën a gaawe daal di dellu ngir mu daal di leen jéggal loolu benn affaire la léegi nag waaye bi jaxaale bii nii mooy ki nga xamante ne nii dafa def bàkkaar même bu dee ne xamoon na ko waaye mooy ne daa nekk ci loo xam ne mooy ay bànnee xama ko muur wa mu nekk ci loo xamante ne def ko kooku kenn waxul ne kooku it bu tuubee après kenn du ko baal aha kay kooku dañ koy laata muy boom bu faatuwul rek mooy ne moom moom fekk faatoogul <coughs> kooku dañ koy jéggal comme li al imaamu ahmad naka noonu al imaamu tirmidi ak al imaamu ibnu maaja rahmatullahi alayhim solo ci mawlaana abdallah ibnu umar ibnu alxataabi radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir mu ne jaam mu ne suñu boroom tabaaraka wa ta'ala di day nangu tuubug jaam di fekk li nga mooy ruux gi commencé wul mooy jamono ji muy faatoo nga xamante ne moom bakkan baa ngay génn fekk àggwul foofu la nekk ca put ga di génn kooku moom saabu tuubee dinañ ko jéggal ak tamit ya nga xam ne fàttalekul la yaaye yañ gisoon bam naan borom bi du nangu tuub ga nga xam ne dañ lan la ñuy xaar ndax yàlla màndarga boo xamante ne nii ah, min ba'di ayati rabbik lenn ci sa laaya borom bi comme bu jant bi jógee daal di au mu fenk fi ñu ko xame woon mu fenk ca ca ca ca ca ca opposé ba loolu moom jamono jooju suñu borom daal dina ñuy xamal ci lam ne ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kenn la dul nuyoo kan la nangul li nga xamante ne nii <coughs> mooy mooy ak tuubam bu boobaa kon nag affaire baa ngi noonu la de kon nag mu ngi noonu kon daal borom bi ñii ñëpp da leen di jéggal ki nga xam ne ba muy def moom da koo defoon bi jahaala ci ñàkk xam waaye mu ngi noonu mooy ñàkk xam moo tax ci réer ak réer daal moo ko taxoon di def ki nga xam ne ak réer ci réer la nekk di def ay bàkkaar summa ginnaaw gi yatuubu na mu daal di ñoom ñu tuub min qarib ci lu jege fa ulaayika gaa yële yatuubu allahu ñoom la borom bi tabaaraka wa taala di delloosi nekk ñoo xamante ne nii dina nangu seen tuub wa kaana allah te borom bi tabaaraka wa taala nekkoon na te du dañ di nekk aliman aji xamaakoon hakiman ki nga xam ne mooy xereñaate lii yëpp ci yërmandey borom bi rek la ndax bu naan innama tawbatu ala allah tekkiwul ne daa nekk ab force boo xamante ne mooy ci ngëneelam la daal di ne moom borom bi dara warul que ne moom ñii moom warlul na leen daal di leen jéggal ci ne mooy yërmandeem gu yaatu mu ne nag gaa walaysati tawba waaye nag <coughs> walla gaa yaa ngi walaysati tawba lii mooy niroog hadis bi ñu wax sànk bu imaamu ahmad ak ñoom imaamu tirmidi bu mawlaana ibn umara radiyallahu anhuma suñu boroom tabaaraka wa taala teg ci ne walaysati tawba ne nag tuub nangu tuub nekkul ak tuub daa du yow yàlla du faale tuub yi nga xam ne lilladiina ñeel ñi nga xamante ne nii ñoom ya'maluna yi dañuy dex yu ñaaw yi xatta ida xadara ahadakum ahadahum al mawt ba ni nga xamante ne nii noonee la leen dee di dikkal qaala waa ji naan nag inni tubtu laan naan borom bi tabaaraka wa taala man de daal dinaay tuub léegi nag waay waay rëcc naa te génn naa moo tax min xarib bële tekkiwul ci saase mooy fekk deewagul foofu yépp nit ki man na faa tuub waaye nag bu jamonoy dee jotee ba malakul mawtee ki gaayam aksi alayhimu salaatu wassalaam mu naan tuub naa du ko jariñ dara te nag loolu rek la Firawna defoon ba mu ñëwee bay lap daal naan moom tuub na gëm na ki nga xamante ne nii moom la waa banu Israayil bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gëm suñu borom taala na ne ko moo tey yow firaw na ngay tuub loolu mooy nangu ci tus moom lay wax nii mu ne kon nekkul tuub nekkul ci ñi nga xamante ne nii dañuy jëf-jëf yoo xam ne yu ñaaw la bàkkaar yi hatta ida xadar ba ni nga xam ne lay teewe ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee qaala mu man de tey tubtu laana waay waay tey de tuub naa wala alladina mu ne ñi ñoom tuub du du yàlla du nangu seen tuub wala alladina waaye du caageen gaa yi nga xam ne yamutuuna dañuy dee fekk ba ñuy dee noonu wahum kuffaar seen xaal mooy ay yéeféer lañu ñoo xamante ne gëmuñu yàlla di dee ñooñu moom moom mënuñoo tuub lu yàlla nekk loo xam ne lu muy lu muy nangu la ah léegi nag mu ngi noonu mu ne wulaayika gaa yi yépp nag mooy ñooy bàyyi def seeni ñaawteef bokkaale seen borom bam neex leen bay waaj a dee naan ñu ngi dóor a tuub borom bi ne noonu ñooñu ak ñi nga xamante ne nii dañuy dee nekk yéeféer ñoom ñépp ci yem wulaayika gaa yoo yële mu ne ñooñu